léegi liñ doon wax ci masala boobu mooy kon ciy tukki man manumaa ñëw kon gis nañ ne booy tukki doo commencé wàññee sa biir kër moo tax loolu fuqaha yi wax euh, bon bu nit taxaw rek naan bon comme que gisuma ñu wax dalil surtout ngiru imam Malik rahmatullah alayhi téere yi léegi niñ koy mooy dangay gis ne ñëw lu bari duñu wax dalil yi dañuy ñëw rek ne kiy tukki nii lay def waaw xaala Malik wala xaala kii al euh, Seydina Abdurrahman ibn al-Qasim al-Utaki hmm, saaxibul mudawwana wala qaala Suhnun wala yu mel noonu après ñu wax lii wala ruya qaala ibn Wahb an Malik ni lii léegi mooy en général dañuy ñëw du ñu la tuddal dalil yi yow nag bul toog naan waaye lii teguñu ko fen waaye ah kii statut voyageur la pourquoi pas mënula wàññi këram door a dem loolu man da parce que lan yonent ma lay sa saamam gii bi muy dem Makka mosoo dégg fenn yonent mi alayhi salaam toog biir dina di wàññi loolu mosoo koo gis même bu dee day waaj a voyage yi mu ngi nii dafa Seydina Anas nee na dafa julli ah kon dañ fiy jànge ci lii ne kii voyage yi moom du wàññee ci biir kër yi par exemple man bu dee Dakar laa ne ma jógee euh, kii Colobane <coughs> war a dem Koussanar man. fenn laa dul wàññi du ma nekk biir Dakar nekk biir Colobane di wàññi ne naa wàññi bala maa jël oto bi déedéet garage Colobane bii laay jëlu oto bu ma yóbbu ilaa Koussanar wala foog naa loolu amatul léegi dañ ko centraliser Pikine marché en face de marché central pikin marché au poison man manumaa ñëw ba ci marché au poisson ah ne ma nag man nag damay wàññi. déedéet ndax ba léegi yaa ngi ci dëkk bi fokk nga génn boo jëlee oto bi nag mu dem di daw ah voilà route nationale RN RN xawma lan kilomètre onze route de Rufisque ngay avancer di avancer génn ñoomin jàmm gën ñoomin Fass Mbao ah jàll ñoonu di dem Kër Massar yooyu yëpp nga romb gaay yi nga dem ba génn Tëngéej ah nekk loolu nag bari ñi yow bu la neexee bu dee da ngeen escale ngeen wàññi waaw mais manoo nekk ci sama biir dëkk bi nekk fii par exemple man bu ma newoon Lyon yi ma war a dem senegal bu ma demee ba aéroport Saint-Exupéry Satolas loolu mën naa faa wàññi lu tax parce que bon mooy comme léegi dakaar ndax am nay temps expliquer loolu sax te mu xaw a compliqué ci ku génnul koo xam ne Sénégal la ne newee masula génn mooy aéroport comme que ñun suñu aéroport bi ci biir dëkk bi la newoon Léopold mooy loolu pour nga naan waa ji damay jóge sama kër dem bu ma demee aéroport man naa wàññi ndax maa ngi génn naa dëkk bi parce que léegi xam nañ ko mooy léegi bu ñu naan aéroport de de Dakar du du du du Léopold jas la te jas xam nga ne jas mos ak Dakar gis nga ni ñu soree aéroport Lyon tamit noonu la mooy fi mu nekk di nga daw bon ay minimum ay vingt-deux minutes en tout cas di nga jëlub boo mooy wul yooyu en daal mooy di nga daw lu baree baree bari léegi nag yow boo génnee mooy di génn moom ba génn dëkk bi complètement moom <laughs> waaw mooy ne kooku bu moo tax bu ma demee aéroport boobu même bu dee aéroport de Lyon la tudd man foofu mën naa faa wàññi boole julli waaw bu ma demee ci jàkka ji foofu ma julli comme bu dee tisbaar moo jot ma julli boole kook sama tàkkusaan waaw julli ñaari ràkk julli tàkkusaan ñaari ràkk ndax maa ngi ci yoon waaw bu ma jëlee sama train génn mais nag baa toog ci train gi di toog di julli di allahu bar walla toog ci kaar bi déedéet déedéet salli qa'iman ndax yonent bi alayhi salaam moo ne koy julli da ngay taxaw waaw fa in lam boo ko manul te boo ko manul bokkul nit ñi dañu may gis bu ma jógee nit ñi dañu may gis lool du lool du adamul istitaa mukk man nga ko naan lan fa in lam lool mooy loo xam ne feebar la bu la dal ba mënoo taxaw loolu la mais toog naan nit ñi dañ may gis déedéet déedéet yow fi nga ko teg lenn mooy nit ñi dañ may gis non avion bi quand même di taxaw nii fii gars yi ma ne loolu ngay def mënoo ko toog ci bis bi di allahu akbar di julli après seulement wala ci biir métro bi wala train bi loolu moo mënul a nekk loolu mënul a nekk naam julli naafila bu dee da naafila loolu mën naa nekk waaw ndax yonent bi alayhi salaam julli na ala raahilati ci kaw war waayam te c'est mooy loolu la <laughs> léegi nag euh, léegi booy commencer nga féetale nga féete xibla euh, bi léegi nag bu oto bi fu mu wéeru fi mu jaar fu mu lool garaawul wala fas wi nga war wala train bi wala mais nag julli farata ci toog ci oto loolu moo mënu nekk da ngay wàcc wala yow bu dee mënoo wàcc mooy da ngay taxaw taxaw ngay yi nga man yépp amul benn bu la ciy wàcc duru ko sujjóot nag comme que amoo foo sujjóot bu dee amoo foo sujjóot yow da ngay incliné wu comme waajoo xam ne rek ci chaise la toog di julli ndax mënu la sujjóot kooku ni muy def sujjóot bi mooy lay gën a wu bu baax que bu dee ne rukon bi la hmm? voilà loolu lu am solo la fii loo xam ne dañu ko fi wan que ne yonent ma lay sàrta bi Medina ñeenti ràkk la fa julli mais bi mu génnee Medina ba dem Zul Xulayfa te Zul fa sorewul Medina noonu ci biti Medina noonu la ci yoonu booy dem Makka mu dal di fay tàkkusaan dab ko fa mu julli ñaari rakkaa voilà kon loolu moo jëmoon ci nañ ko jàpp bu baax yii nii yëpp waxoon nañ ko waaye dañuy souligner mooy bi ñuy gis affaire u julli wàññi julleeg yooyu waaw mais fii dafa leer naññ gis nga ñeenti ràkk biir Medina ñaar ci biti voilà voilà léegi wallahu taala alam